mu doon abu jandal ibn suhayl ibn amr al qurashiyu al amiri am nañu ne turam moo doon abdillah moom nag bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoo njëkkoonu dugg ci lislaam ñu leen di mbugal mbugal mu tara tara tara tar ah moom abu jandal bi nga xamante ne nii nag kon ci la ci lañu def accord yi ba pare sulxul xudaybiya baayam gis nañ keroog yóbbaale na ko baayam daldi koy jël ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam manu ko woon jëlaat ndax nee na ko yaa abaa jandal yow aboo jandal ñii dañ nee na jox suñu kàddu ñoom ñu jox ñu ahdallah ñoom ñu ne jël pacte fa yàlla këne dinañ respecter accords yi te ñun jox lañ leen suñu kàddu ba pare ku ñëw ci ñoon jóge ci ñoom ñu delloo leen comme nag demal isbir waxtasib muñal te sa muñ goog nga def ko uniquement ngir borom bi te nga xam ne buur yàlla dina la utal farajan pajum aajo wa jan dina leen utal issue di ngeen gis buur du tunnel mu ne jullit ñi ndax dangeen may bàyyi ñu kii ba Seydina Omar ci la jóge woon ginnaaw bi nga xam ne daal lool la mujj ci gàttal ba yonent ma lay sarsam delloo ko baayam bi ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam delloowee ñu pare accord yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal ñibbi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam abu basir ñëw jóge ci waa màkka ci ñu doon mbugal yonent bi aleyhi salaatu waa màkka yónni ñu ñu ko jëli ne ko al ahd alladhi baynana wa baynak ñu ngi lay fàttali accords yi dox suñu digganteeg yow kon nag delloo ñu Abu Basir miy jóge ci ñun yonent ma lay saam delloo bi Abu Basir xamee loolu rey gaa yi mu kenn ki mu àndaloon ba dawaat fa mu newoon di kar nit ñi waa Quraysh dégg ko ña ne foofale ca jullit ñi daldi ñëw ñu am force ñuy kar ñuy kar ngir waa caravane waa Quraysh yi dem Sham abu basir ki abu jandal ibn suhayl ibn amr bokkoon na ci ñoo ñële bokkoon na ci ñoo ñële ah am na ci riwaaye muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi mu bi nga xamante ne ci la agsi foofule moom moo doon jiite moo faroon doon jiite moom abu jandal moo doon jiite ñu ne woon fële àndoon ak abu basir ci ala is wala ci siiful baxri foo fële keroog bi abu basir di génn àddina moom abu jandal bi yonent bi aleyhi bi mu yónnee téere bi waa Quraysh bind ne leen léegi comme que ñi ñu ngi kar suñu njëg yi léegi ñun ku jógee ci ñun ñëw ci yow kooku mu ngi en sécurité yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal bind ab bataaxal ab lettre yónnee leen ko Abu Basir yor ko génn àddina ñu liir ko moom Abu Jandal mooy ki nga xam ne moo jullee Abu Basir keroog daal koy suul foofule ci siiful bahr daal ànd ak ñi ci des daal dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag abu jandal ibn suhayl moom mu ngi génn àddina ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xare yamaama te bi muy génn àddina wax nañ la sànk bokk ci ñi njëkk a dugg ci lislaam bokkoon ci ñu doon fitnaal di ko mbugal fa nga xam ne mooy Quraysh ndax baayam kaana min saadati Quraysh ci sangu waa Quraysh yi la bokkoon di Suhayl ibn Amr di Suhayl di doomi Amr am na sax ñu ne Badar dañ koo forcer woon kuffaaru Quraysh ni dañ koo forcer woon mu daal di dem ngir xare seen côté daal di leen jàppale waaw léegi moom ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu ci xare Yamaama la génn àddina te bi muy génn àddina kat jeune la woon trente-huit ans la amoon comme ni ko imaam Ibn Isaaq waxee ak ñoom imaam Xalifa ak imaam Abu Ma'shar ak ñeneen ñu ne moom Seydina Abu Jandal Ibn Suhayl al-Aamiri al-Qurashi al-Aamiri radiyallahu anhu muy génn àddina ci yamaama te 38 ans la amoon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu